ñoom saxaaba yi radiyallahu bokk na ci njariñ yi lay may xam nga xam leen mooy sa sa xol day ubbeeku ngir di di chercher nit ñu baax ñi waaw sa xol day ubbeeku di chercher nit ñi nga xamante ne ñoo wommatu ngir borom bi subhaanahu wa taala ba koo ci dégg dangay bëgg xam lan mooy dundam ana lan la doon def rek xam ko ngir culture générale boobu déedéet ngir xam ne ñii nii fii ñu jaar man dama koy jàng di leen xam ngir jaar fi ñu jaaroon waaw ulaa'ika alladhina hadahumullah fa bi hudahum iqtadi loolu lay suñu boroom waxoon suuratul an'am bi mu tuddee yonent yaa ñu saatu saa mu ne fa ulaa'ika ñu ñoom ñooñu joxoñ leen joxoñ bu sori ndax daraja yu kawe yi nga xam ne amul duñ leen tudde sax daraja waaw ñoom ñoom ñooy les cent daraja bu dee li ñuy dégg ay maqaama ñoom les cent maqaama lañ non amuñu maqaama yooyu ñoom dañoo nekk hors classe lañu ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom la suñu boroom gindi ci seeni gindeeku jaaral dee ci roy kon ñun loolu la mooy kenn du xam ñii ngir nit ku baax ngir di ci góndi ñeneen ñi parce que boo fi nee di tudd mbaaxu diw mooy yow dañuy xaar yow lan li borom bi xaar ci yow mooy yow li nga def waaw ndax wala taziru waziratun wizra uxra kenn du yenu bàkkaari keneen waaw jëf yu baax yi keneen it pour moom la faman ya'mal mithqala dharratin xayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ku def lu tuuti lu mu tuuti tuuti lu mel ni dara wala lu ko gën a néew ci jëf ju baax di nga ko gis waaye ku def lu toll ni dara walla lu ko gën a néew ci safaanit di nga ko gis te lool la te ku nekk ak bàmmeelam waaw ku dee xam ne yow yaw képp la lu la diw diw bëgg boo deewee du ne suulaalee na leen ma ci biir en tout cas ça n'a aucun sens waaw yaay tontul sa bopp te boo dekkee li yonent bi alay saab saab wax balaa kenn na yëkkati tànkam di ko teg bu tegee tànkam balaa teg beneen bi am malaaka yu ko laaj sag ndaw foo ko jeexale fii umrihi fii ma afna sa dund foo ko jeexale sa jeunesse foo ko jeexale sa alal foo ko jële boo baaxlee foofu ana après foo ko dugal waaw akbar muy sous question bu garaw ndax bari na ñoo xamante ne ni seen alal ni ñu ko amee lew na mais fi ñu ko dugal moo xaraam te loolu lépp nag yow dangay am problème après moo tax foofu soxlawuñ fa am ñoo eh, nga naan côté bii baax na côté bee garaawul dina compenser non non non non wa an maalihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa waaw sa alal foo ko jële ak ba nga ko amee mu lew dong wala mu ñàkk lewit foo ko dugal am na ñoo xam ne ñoom ñoom seenu alal ji fi koy jële moo baaxu fi ñu koy jële moom moo baaxul mais nee nañ dañ koy dugal foo xam ne nee nañ ay baax na mooy waajoo xam ne dafa ne alal yóbbu ci yaayam màkk jàpp ne moom def na lu rafet mais deful lu rafet bu màkkaay yaayam baaxee moom moom moom bàkkaar la ci yam moom moom mi ko joxe waaw ndax inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba buur yàlla dafa teey te du nangu lu lu teey te sell waaw dafa nangu du nangu lu dul lu teey te sell kon sa dund gi des na la ko laaj de foo ko jeexale sa ndaw foo ko jeexale sa alal noo ko amee ak foo ko dugal des na la ko laaj léegi nag loolu yow yaay tontu y a pas je demande un non y de joker cest à biir xaaral ma ma woo kenn mu mu daal di may dimbali ci tontu bi déedéet yow la concerné li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni képp kenn ku nekk keroog yawmal qiyaam am na bërëb yoo xam ne xaw ma fan kenn du tal kenn moom ku nekk am nga lu la doy sa champ moom sa waar doy na la sëkk keneen ka ngay yaakaar moom it mu nga ca waaram di ko jéema di ko jéema di ko jéema setal te réponse yi nag fii ci àddina bi lañ koy waajale doo bàyyi ba dee naan ma je vais je vais ma ma ma ma nag concentrer sur ma mes réponses déedéet réponse yi jarul sax boo ko xamul woon sax ne loolu dinañ la ko laaj jubal rek newal ci li la yàlla digal bu boobaa di nga mën a tontu waaye boo ko xamee te nekk ci caaxaat weddi yàlla di def lu la neex boo xamoon réponse yi sax du de keroogee doo doo doo doo tontu voilà bu keroogee doo tontu kon nag mbir yi lool la du ñu xam nii ngir di góndiwaateeg ñu naan diw moo xam gaa yi non bàmbaa baax loolu moom kenn waxaalewu mais yow loo def <laughs> lan nga def yow lan nga def lan lan lan nga def moom toogul woon naan euh, euh, euh, ñii wa baax kese ah non dafa liggéey te buur yàlla lool la ku ne na liggéeyal sa bopp nga xam li la yàlla digal nekk yi boo ci newee nag diw mën na laa dimbalil yàlla mën naa def mu dimbalil te looloo fi am mais newoo ci dara newoo ci waar wi kenn dul dimbali kon ñii xamul kenn du leen xam ngir di góndiwaatee ngir culture générale ak foo dem jaay fa ne xam nga yiiw foo dem micro bu ne nga bëgg faa jël ngir wax fa ñu xam ne xam nga ñoom diw loolu amul njariñ te buur yàlla du nangu lu lu sell de te innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawaa jëf yépp ci yéene yi la nekk te nit ku nekk ah li nga yéene képp dong nga kon nag waaye mooy ñi gën a màgg lañuy gis loolu objectif la boo xam ne moom lañu waxoon ne saxaaba yi radiyallahu anhum képp la ñuy def seen tarjama des fois nag di nga gis ñu tudd ñenn ñi tudd tuuti ci seen mbir mais même bu dee ne c'est ce n'est mais des fois du ñàkk des fois loolu du ñàkk